wa sharibu ma azamzama wa sallu xalfa almaqam allahu akbar ma waqafu bi arafa wa baatu bi musdalifa wa ramu wa naxaru wa xalaqu bi minan wa dakaru llaha inda mashaa'ir al-idaam allahu akbar mahtazati nufuus shawqan ila almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam allahu akbar majtama al muslimuna fi hada al yawmi wa huwa ashrafu al ayyam allahu akbar ma sallu wa naharu wa shakaru allah ala ni'mati al islam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñun waa daayira al ahibbaay Serigne Sam Mbaye taxtaraay sayu xalim nekk Touba ni ñu tàmbale woon liggéey bi fas yéene leen defaral ñetti MP3 yoo xam ne ñu ngi ko tuddee wéttalu koor xaaj njëkk bi jeex na dugal ngeen kon ci xaaj ñaareel bi ngeen bàyyi xel yéen a ànd waa daayira Soppi Samba yi nekk Touba ci yor kàddu gi wax yéen mooy xaaral ñu si Samba yi Touba Darou Minam kon du jar ni guddal ñu sant baax a baax ñëpp ak Soppi Samba yëpp fu ma nekk ñu sant góor ak jigéen mag ak ndaw. di jiital suñu jëriñ ji mag yi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Abdou Bachir ak Serigne Ateya mi nga xam ni moom tamit mooy magum daayira bi di sant bu baax baax tamit soxna si Cheikh Abdou Fadal ak Serigne Bara Bousso ci imaam yi imaam yi jumaay Tuubaa kon sant nañu baax baax ñëpp di gërëm kon du jot ni guddal nu leeral tuuti rek mooy kese yi nga xam ni moom lañu am yéene def ko ci ñaareelu xaaj bu njëkk bi lu bàyyi xel tamit ni ci ni ñu leen di joxee kaset yi ak thème bi ak dëkk yi ko suñu sàmba doon doon doon defee nu bàyyi xel doonu waxuñu leen ni mooy li nga xam ne mooy li wér dëgg dëgg dëgg képp ko xam ne gës gëstu nga tamit lu waroo ak lii tamit te mu wër ni moo gën a wér tamit boo nu wooy 76 599 74 11 ñu gën ñu jàpp si ñun tamit ndax doonul loo xam ne dañoo fekkoon conférence yi wala dañoo fekkee woon ndax yi kon ay gëstu mënu ko may rek kon yeneen gëstu tamit mën a ñëw toxaat kon nu bàyyi xel baax baax ci loolu am nañ yéene kaset numéro numéro bu njëkk bi ñu defal leen ci waxtaan waxam si daanaka ñu ko defee woon julli tabaski la fa ko doon defee xutba bu arab bi am nañ yéene tàmbalee ci ab xutba olof bi bu loolu jàllee tamit. ñaareelu kaset bi ak ñetteelu kaset bi am nañu yéene defal leen ko waxtaan Serigne Samb yoo xam ne mi ngi ko defee woon Louga ba tey tamit te mi ngi doon njariñul koor ak guddi geetu xadri numéro 4 ak numéro 5 suñu sàmm ñu ngi ko waxtaanee woon Dakar guy Masaalikul Jinaan thème bi mi ngi doon yoonu géej gi numéro 6 ak set ak 8 suñu sàmm mi ngi ko waxtaanee woon Dakar ba léegi tamit parcelle thème bi mi ngi doon ba tey tamit yoonu géej gi njariñul xasaayit numéro 9 ak numéro 10 sëñ Samba mi ngi waxtaane woon Dakar ba tey tamit tam mi ngi doon njëriñu xasaayit numéro 11 ak 12 ak 13 sëñ Samba mi ngi waxtaane woon Amérique tam mi ngi doon maqaama xaan rasul numéro 14 numéro 15 numéro 16 sëñ Samba mi ngi ko waxtaane woon Amérique tam mi kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba lan mooy yoonu murid numéro 17 numéro 18 numéro 19 Serigne Samba ngi ko waxtaanee woon fii si Touba si Daaru Xudóos doon ko defal waa daayira Tasawudu Sixaar bi nga xam ne sëñ Mbàkke Lo mii ne si sawu jumaa ji di jaay kër yooyu moo jiite woon daayira boobu foofu Serigne Samba yi doon waxtaanee si leen leeralee diggante Isa ak Yonent bi seen tukki solo boobu ak numéro 21 suñu Samba mi ngi ko waxtaane woon Louga te bi mi ngi doon taxawaayu jigéen si lislaam taxawaayu jigéen si lislaam lu am yéene tëjal bu ko tamit kasi boo xam suñu Samba mi ngi ko defee woon tamit Louga xutba jullit korte yi nga xam ne moom la mujj def si kaw suuf muy 1998 moom lañu am yéene muy 22 <laughs> numéro 22 bi ñu tëjee leen ko kaset bi te foofu la ñaareelu xaaj bi di yem di jeexee kon képp koo xam itti woon kaset bi mën ngaa jokkoo soppi islam yi nekk Touba 76 549 64 11 wala 664 80 26 76 649 64 11 bu dee Dakar nga nekk mën ngaa jokkoo. Serigne Mor Talla Fall gën koo xam si Mouride Fall mu jaayee ko ci Sandaga moom tamit 76 384 60 60 moom tamit Dakar la nekk fekk ko Dakar nga nekk ni ba jokkoo ak moom incha allah di mën a kaset bi bu képp koo xam tamit am nga loo bëgg a yokk si daara maanaam si loon di xelal wala si looy barkeeloo si barab boobu nga xam te ne Sëriñ Muntaxa tamit digle nañu ko fii Touba dana am yéene defal ko Sëriñ Samba daara fii Touba képp ko xam ne nga si leer tamit boo jokkoo ñu 76 799 44 incha allah day am la leer wala numéro yooyu ngeen jox si jëriñ ko si mën a jokkoo tamit danga si mën a am lu leer leer bu jël jàllee tamit ñu xamal mbooloo mi tamit ni leen nañ ko baaxoon def tamit si daara ba léegi noonu lañ koy doxalee ba léegi tamit ñu ngi def bu tam xatam suuf insha allah dem lu ko siyaare si sàmbay yandu fa saafante ak koor gi tamit ñaar ajuma ñaareel ajuma si koor mu jot insha allah jagleel nañ ko tamit si mun taxaw seen basir dem fa di ko siyaare ji ak yeneen siyaare yoo xam ne tamit ku si bëgg am la leer tamit moo jokkoo si yooyu dañ la ko wax ñu ngi sant bu baax wax si leen gërëm xam naa ni yaakaar bi ngeen gàddu si jël ko nu ñu digal kenn ci membre daayira bi ñu wax xaalis bi ci tàmbi Touba Darmina moo amoon kàddu yooyu dinañ ko leeralal ngeen ñaanal nu borom may na fa gudd ak wér ak jumtukaay boo xam ne dañuy am li ñu am liggéey ko suñu tàmbay suñu borom dana nu may kàttan ku mën a liggéey te seytaane ba see am yenn yoon bañ ñoo fakasal bañ ñoo defal dara te suñu borom musal nu ci seytaane ak i fexeem ndax noonu la boo xam ne kër suñu borom a ko kàttanal képp koo xam ne musul la ci rek mën na laa lor kon yàlla nu yàlla musal ci lore seytaane Sëriñ Tuubaa nee na ba bëggee mucc ci lore xaj bi demal sa borom xaj ba nga jàmbat koy loram mu tiib xajam waaye nee na moo gën nga man laa taxal waaw mu xot ci moo ko moom nañ ñaan suñu mu aar na ci dox suñu diggante ak moom ndax ku suñu borom kàttanal la a lor la su ko mën a fakkastan nit la kon yàlla musal musal suñu bépp di ñaanal Cheikh Abdoul Ahad Bara mi nga xam ne mooy Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba tey ci kaw suuf suñu borom may ko fan wu gudd ak wér may naan liggéey Seex Xaadim ci dëkk bi ak si yoonu mooy fekk ci islam bi yëpp suñu borom kàttan ak wér gu mu ko àggale delloo ñaanal baax a baax tamit Cheikh Mountakha ma Cheikh Abdou Bassir mi nga xam tamit moom daanaka fu daare bi toll ba bu doxee ba heure bi si ak mbaaxam la ak jàppandal gum jàppandal ak jàppale jàppale gum jàppale mbooloo mi kon ni nga koy bu baax a baax di siyaare njabootu sëñ gépp jàmbale ko si maam Cheikh Mbaye mi nga ne mooy xalifaam ak suñu Ibrahima Mbaye ak njabootu maam Cheikh ak njabootu sëñ Samba yi gépp góor ak jigéen ak Cheikh Nga Mbaye fu mën a nekk ci kaw suuf ñu ngi leen di siyaare tey baal xaq te leen baal xaq di jégalu kàddu yu guddi di nga xamal tamit MP3 bi mi ngi pare si 19 août 2009 mp bi mi ngi pare si 19 août 2009 kon foofu la ñu leen di tàggoo ñu séentuwaat xaaju ñetteel bi moom tamit incha allah fan yu ñëw tamit dana jàpp ni waat moom tamit. nu sant leen baax baax leen gërëm tamit sa xam ni MP3 si Moustapha Saliou tamit moom jàpp ni na ak suñu sàmba yi defoon si. si Riyadou bi alayhi salaam numéro bi xaaju njëkk bi pare na xaaju ñaari fan yi ñëw incha allah moom tamit dina ñëw di leen sant baabar xam ne MP3 suñu na fi ak suñu suñu Mouhamadou Xeeri Jaxate ak MP3 suñu sàmba yi tamit dañ leen defal mp moom tamit nga xam nañu ko dajale si ay conférence yu am am solo di leen sant baax baax si leen gërëm di leen xamal tamit kasatu sëñ Abdou Rahman yi nga xam ne si téere xam-xam yi mi ngi koy firi si si wala tamit firi mu am solo mu leer tamit am nañ si ay MP3 yu takku takku yu bari bari incha allah ku jokkoo gaare bi si 76 699 74 11 kasatu yi jëm si diine yi bari bari incha allah mën nga see am yu bari bari yu takk yoo xam ne dana mën a dundal ak ruux kon foofu la ñuy tàggoo beneen yoon wa axiru daawaana walhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah kon loolu mooy xaajib ñaareelu kaset bi kon sëriñ Sam bismillah wa sharibu ma zamzama wa sallu xalfa almaqam allahu akbar ma waqafu bi arafa wa baatu bi musdalifa wa ramu wa naxaru wa xalaqu bi minan wa dakaru llaha inda mashaa'ir al-idam allahu akbar mahtazat an-nufus shawqan ila al-madinati al-munawwara ala saakiniha afdalu as-salati was-salam allahu akbar majtama'a al-muslimuna fi hadha al-yawm wa huwa ashrafu al-ayyam allahu akbar ma sallu wa naxaru wa shakaru llah ala nicmati lislaam allahu akbar ma qara annaasu qawla allah azza wa jal walfajri wa layaalin ashr walshafci walwatr walleyli ida yasri hal fi dalika qasamun li di xijr allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulilahi saabiti wujudu alazimi juudu alkasiri mawjudu muttajahi alaalami wa maqsuudi wa rabbihi wa macbuudi falahu salaatu abdihi wa rukuuhu wa sujuuduhu wa tasbiixuhu wa tahliiluhu wa taxmiiduhu wa istigfaaruhu wa takbiiruhu wa tamjiiduhu wa sawmuhu wa fitruhu wa xajjuhu wa iiduhu wa ibaadatuhu kulluha wa tawxiiduhu fa huwa al-aziimu al-akbar wa kullu shay'in duunahu xaqiirun wa asgar wa huwa al-ganiyyu ammaa adaahu wa kullu shay'in siwaahu faqiirun ilaa rahmatihi al-waasi'a wa fadlihi al-akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر نحمده تعالى جعلنا مسلمين وهدانا بسيد المرسلين وكتابه المبين إلى خير شريعة وأفضل الدين ونشكره عز وجل سيرنا مؤمنين وبالحق قائمين وعن الباطل مائلين وسيجزي الله الشاكرين فهنيئا لمن شكر وويل لمن كفر والله غني عن العالمين وإليه المسير والمستقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله شرع الله للمسلمين في كل عام عيدين عظيمين يظهرون فيهما شعار دينهم الحنيف وأمرهم يوم الفطر أن يخرجوا زكاة أبدانهم ساء من غالب قوة البلد يواسى به الفقير والمسكين والبائس الضعيف ويوم النحر أمرهم بالأضاحي وحثهم عليها وندبهم إليها وجعل ذلك من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الخبير اللطيف وشرع الصلاة والخطبة التي يجتمعون لها فيشهدون الخير ويتعلمون الأحكام والتكاليف ويسن الحضور للرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد والأحرار وصحيح والمريض إذا استطاع ولكل صعلوك وشريف يرفعون أصواتهم بالتكبير ويسارعون في التبكير ممسكين عن الطعام والشراب حتى يصلوا عليهم السكينة والوقار وقد لبسوا من الثياب كل جديد ونظيف بمظهر العز والعزمة يبرزون لأعدائهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ذبح المسلم الضحية وجاد في هذه الأيام بالصدقة والهدية وتقدم إلى الله بصالح الأعمال وخلوص النية الله أكبر ما تلاقى المسلمان فتعانقا وتصافحا ونسيا ما كان بينهما من الخصام فتسامحا الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وفضل ديننا على سائر الأديان وأرشدنا بالقرآن إلى خير مقصد ونحن نشهد, نشهد ونحن شهداؤنا على سائر الأمم wa ma naala mislana min alxayri min ahad naxmaduhu taala ablaga alhamdi wa nashkuruhu azza wa jal wa huwa alazimu alamjad lahu almulk wa lahu alhamdu wa biyadihi alxayru wa alshar allahu akbar allahu akbar الله أكبر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا في كل عام عبادة وسن لنا من الخير ما فيه منتهى السعادة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب السيادة قوم به الدين وأشاده وثبت به أركانه وأوتاده اللهم صل وسلم على سيدنا البالغ من جود ربه عليه قصده ومراده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان فيما خفي من الأمر وظهر allahu akbar allahu akbar allahu akbar inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa man wala allahu akbar allahu akbar allahu akbar falillahi alhamdu wa man adraka al iida wa fahima xikmata tashri baadara ila al xayri mastataa ila dalika sabila wa aksara min dikrillahi wasalaati wasalaami ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kabbara allaha dubura kulli salaatin bukratan wa asilan wa takbiru min subxi yowmi arafata ila axiri yowmi ayaami tashric wa hiya salaasun bacda annahri inda shafii wa yowmaani inda abi xanifa wa man araada an yudaxiya faqtidaan bi sayidi alxalqi muhammadin sal allahu alayhi wa sallama wa tibaan li ibrahim alladi araada an yadbaxa waladahu isxaaqa aw ismail wa fadaahu rabbuhu bidubxin azim wa jaala dalika millata ibrahima wa ma kaana yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa ma kaana min almushrikin wa attaxada allahu ibrahima xalila wa qaala taala inna awla annaasi bi ibrahima lallazina tabacuuhu wa hada annabi wallazina aamanu wallahu waliyu lmuminin wa alam ayuha almuslim annahu yanbaghi laka ida daxayta an taakula sulusa daxiya wa tuhdiya sulusaha wa tatasaddaqa bi sulusiha wa dalika afdalu ma yakun wala baas an taakula alkasira wa tuxrija alqalila ida lam takun daxiyatuka manduratan aw muayana walmuminu jawaadun karimun mutasaddaqun bilmafrud walmasnun wa shartuha wa shartu dahiyati an takuna jazaatan min aldani aw saniyatan min almaasi salimatan min alayubi gayra naaqishati alatrafi kal azani walayuni wa yujziu alxasiyu wa maksuratu alqarni wa mashquqatu aluzni wa yukrahu dabxu alxaamili wallabun washaatu an baytin waxidin walaw kasura ahluh walbaqaratu walbadanatu an sabatin kama qarara alfuqahaau wa rawahu almuhaddisuun wala yasixu fi hada alyawmi أن يأخذ الجزار شيئا من اللحم إلا إذا كان صدقة عليه وأجرته غير ذلك وفي هذا اليوم يلبس فاخر الثياب إلا الحرير ويكره المعصفر والمزعفر والمورس والأحمر ويحرم الصيام ويوسع فيه على العيال ويشبع الجائع ويطعم القانئ والمعطر وتسن فيه المسافحة وتبادل الزيارات وطيب الكلام وإفشاء السلام بين المسلمين إرغاما لمن جحد وكفر ويتناسى الخصام والشقاق وإذا لقي المسلم أخاه هش له وبش ورحب وأهل وسهل وبشر ولكل قوم عيد وهذا عيدنا فلا بأس بإدخال السرور على الأهل والإخوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجوز في التضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضرعها والكثيرة التي لا تبقى وسئل صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فما الصوف فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وقال أيضا زينوا أعيادكم بالتكبير الله أكبر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين waaw mbokki jullit yi ñu sànni ceeti ñetti kàddu rek ci naa bi lu ñu santaane na ni mu koy faral di waxee xol mu ngi mel ni mbubb mi ngay sol day tilim fi ngay dugg ak a génn ñi ngay diggaaleel li ngay xalaat li ngay gis li ngay dégg yépp ay tâche lay def ci xolu nit ki te xol mooy bërëbu roo te roo bu setul daañu ko fóot fóot mi mën naa tàmbalee ci sukuraat mën na dem ba bàmmeel mën na dem ba ba dekki mën na dem ba bañee xisaab mën na dem ba taxawaay bu yàgg ba mën na dem ba jéggi siraat fu mu sete rek foofu la sete mën na dem ba boroom dugg fa ñuy bañ mën na faa yàgg ci kam nit limam gën a saxe ni mu gën a dande rek naka noonu ki nga xam ne mu ngi wattu xolam te wattu xol ngi tàmbalee ci wattu way yëg ñi mooy sens si bët day xool li nga war a xool li nga xam ne du jeexital ci sa xol lu bon di dëmm li nga xam ne du jeexital ci sa xol lu bon li toog ci waxtaan yoo xam ne du la jëmale ci fàtte yàlla jëmale ci noor ci àdduna bari ay mébét bari ay xalaat xir boo xam ne li ngay dàq doo ko jot te xamuloo kañ ngay dee kon xam ne xol ñetteelu néeg nga xam ne moom la yàlla am ci suuf si ñetteelu néeg néeg bu njëkk bi mooy baytullahi alxaram néeg bi ci ñaareel bi mooy jàkka dërëb boo xam ne yàlla rek lañ fay jaamu kenn du fa def leneen dul jaamu yàlla ci néeg yàlla yi la bokk ñetteelu néeg yi mooy xol bu set warul lekk lu dul lu teey mooy lu lu dagan warul a sol lu dul lu dagan warul dëkk fu dul fu dagan war naa tongoog borom caay-caay gu feeñ warul jaxasoog moom lu dul daruree mooy lu mun lu ñàkk ndax cër yépp dañu leen di laaj bu ëllëgee cër bu ne loo defoon da nga ko wax buñ ko jéggalul jaam nag dana ragal yàlla góorgóorlu ba suñu borom fàtteloo béréb yi seede woon fu mu defee lu bon lépp bu keroog yow ma xiyaamee ñu fàttale leen ko ba duñ ko seede naka noonu lay gërëme jaamam ba bàyyi ko mbaa yàlla ko ba faw dootu ko bindal dara ci lu dul tuyaaba rek lu mu def lu baax yàlla nag àdduna ji indiwu fi dara lu sotti lu ci nekk rek bàyyi na fa wàllu doomu aadama woo xam ne doomu aadama ji moo ko war a àggale ci sabab loom loolu mooy sabab lu ahlu sunnati dañu ne ci weranteeg mu'tazila yi mu'tazila yi dañoo réer ndax nee ñu jaam bi moo boppam lu ko soob def lu ko soogul mu bàyyi loola tax mu yeyoo ci jëfam yu baax tuyaaba yeyoo ci jëfam yu bon mbugal ndax bu amul woon liberté lu ko soob def kon ëllëg kenn du ko lakk ñu daal di dindi dogalu yàlla sànni ko fee yooyu xadar yoone ak mu'tasila raafidi ci des ñu ne jaam kay lépp lu mu def yàlla kon deful dara yàlla dafay jëfe coobaram rek ahlu sunna si nag ne leen yàlla dafa tëral sabab ci kaw suuf lu mu doon da koy sàkku boo ko sàkkuwul bu ëllëgee boo layoo ñu la kon nit ki dana sonal boppam tey ñaan yàlla li mu tëlee ci jaamu yàlla li mu tëlee ci bàyyi sàggan mu dellu ci boromam ak toraxlu ñaan ko mu yombalal ko ko ñaan ko mu saxal ci xolam ragal yàlla ñaan ko kattanuk jaamu ak wattandiku lépp loo xam ne dana ko indil bàkkaar bi lépp dellu ci yàlla rek mooy kàttanam ak ñaan jullit ñaan la am ak muñ muñ lay dërloo mooy gànnaayam gi tax mu bàyyi liñ ko tere lépp moom lay gànnaayoo itam ba def liñ ko digal ñaan nag moo koy yombalal yooyu mooy tax mu mu sopp loolu bëgg ko ba nga xam ne bu ci doon woon am dara sax def ko dana ko ko jaral kon saxoo lu baax gannaaw lu baax day bëreeg lu bon waxtu woo nekkee ci lu baax te sa xol ànd ca bu la lu bon jubee day dellu gannaaw xalaatu seytaane bi lay xiir ci lu lay lor bu la jubee day daw tudd yàlla jàng alquran julli digle lu baax tere dimbali sa mbokk jullit sarxe day aar nit ki ci seytaane bu melee ni baahima nag rek di dund ni baahima yiy dunde bu maree bëgg naan fexe naan bu xiifee fexe lekk bu raflee fexe am lu mu sol bu wéetee bëgg a dem seeti fu mu waxtaane ji mu ngi mel ne bàyyime yi rek bakkanam rek tamit ki moom bu fekkente ne waxtu reeree nelaw ba biir set imaam al-Xasaali nee na wax bu bu waatee ne genn wàllu dundam daf koo nelaw day dana wàcc bu waatee ne genn wàllu dundam daf koo nelaw dana wàcc bu keroogee nag ba kenn ku nekk génne la nga amoon ku fa néewle da nga am gàcce donte mucc nga it da am gàcce lii tax a bari le nag xir ci lépp loo xam ne lii dana maye tuyaaba ëllëg te jéem a fàtte lu bari ci mbiri àdduna ndax ñoo koy dàq waaye duñ ko jot mukk te dee day bette te deewu bette ci raw ndax nee ñu dee waxtu woo xamee nit ki tàmbali na ci sukuraat dafay mel ni film boobu rek tàmbali fa mu juddoo lépp lay jan lool di daw di daw ba agsi fii mu toll fii muy waaj a deewee foofu dana fi ci jëfam yépp ak lay juddoo ca jëf ya dana teew ci xolam ba leer ko ñu koy faral di waxee rek jëf ju ñaaw ji dana raglu ba eh, dee ko koy gënal jëf ju rafet ji dana mel noo xam ne dootu bëggati dara ludul dajeeg jëf ji boobaa nag danaaw yuxsharul maru ala ma maata alayhi yamutul maru ala ma doomu aadama bi na mu deewee lay dekkee melo wa ko dee gi fekk bu ko fekkee muy xalaat ak moy wala muy xalaat leneen lu jëmul ci yàlla dee ñëw dee gu bette mel ni deewu accident wala lu ko lu mel noonu noonu lay meloo wala lay dekkee noonu la ko sallallahu alayhi moo ko wax te nit ki kat ni mu dundee lay dekkee ni mu dundee lay dee ni mu dee lay dekkee bu fekkee ne sëg dund lépp da nga koo jox àdduna booy bo bo booy dekkee xiif mar rafle torax gàcce ngay ngay dekkiwaale fekkee ne sa genn wàllu dund danga koo jox yàlla ak diine genn wàll gi ci des nga jox ko àdduna danga am mbubb am tubay am dàll doo am mbaxana doo am parasol doo sol yére yi rafet fekkee ne ñaari sulus ñi nga jox yàlla benn sulus bi nga jox sa àdduna bu keree ko da nga jekk ci jox léppam nag ëllëg mooy ki gën a jekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillah